lu tax après dix ngeen di dox kenn ki ne ko man dama am benn salle carte boo xam ne ci laa daan carte ak samay moroom ñu am rendez-vous toujours ma tardé nag doon dem sa gars jàppam mu ne gendarme yi xanaa da ngeen kii di gor am xaritam wala ñoom di dem gen di ko kii bu leen jàpp si ko mel ni allez kenn ki yow foo doon dem moo ne ko benn coro bu ma am amoon habitude rek di fa fanaan amoon yitte nag doon ko toon ko too ba tardé ci laa doon dem gaa yi jàppam mooy leen yéen doomi toskare dofe xaraam yi xamu leen ko ngeen war a jàpp kii doon dem di doxaani ngeen di ko jàpp allez demal sa yoon waa ji dem mu ne troisième bi yow loo doon def mu ne ko sama yaay yi dafa amul ku dul man ma daan ko taxanal sedd bi métti mu di ko jaaroo matt mi jeex biig ma xalaat ne balaa guddi gay jeex liw bi dina ko gaañ gaa yi jàpp ma mu ne rey leen ko te tëj bi àtte bu jeng ñoom mar itaali soo soo yéree téere yi dangay ngay waaru ñi mu taxawal rey rek nga xam ne daf leen rey sapran sapran mooy sa pit sa bopp waxuma ñi ñi mitital te kat li tax ngeen yaakaar na ñun ñëpp àjjana la ñu jëm gisal waa juju li mu rey ci nit te wax na ñaari baat yoo xam ne téere yi ne nañu ku ko wax yéefar nga waaw benn bi attaqué na Medinatul Munawwara te nabi bi daana wax ne képp ko toj dëkk bi sama gannaaw yal na yàlla tas sa yaakaar toj na Medinatul Munawwara yeew lu saaba yu mag yëpp yeew lu ñu bokk ak Rasulullah xool nag xabru nabi seen nit ñaa ngee barkeelu mu ne ñii lu ñu def nii moo ko tey ah. ñu ne ko xabru Rasulullah la dañuy lu mu ne ay eh, yax yu fënax rekk fa nekk baat boobu kéefarloo na ko employé na it wax yàlla mooma la ko bopp am naa ajuma muy giite ju juma tolloo kaso bi dégg coow li bari fekk booba kaso bi nit ñi bari na ba amatul doole tuwaatiir ko dañuy taw te naaj bi di leen jàpp ña fa nekkoon fanweeri junne jigéen a nga na ak ñeenti téeméeri junne góor seen repas doyatul amatul ñu sol mu toll fa nag dégg ñuy jooy mu daal ne mahasal la ji ju coow li lan la ñu ne ko waa kaso bee jooy ndax métit wi ñu nekke ak ñàkk lekk mu tont tontu tontu loo xam ne téere yi na ne ñu tontu looloo ko génne ci diina tont li lan la mooy wax safara bu ñu demee safara ba safara miti dañ naan yàlla dimbale nu delloo nu àddina ñu jaamu yàlla suñ ko waxee yàlla yàlla dina na patt téeméeri junne ya door leen a tontu lu mu leen di tontu ahshihu fiha wala tukallimuni konte na leen nuur te bu leen ma wax loo baat boobu yàlla ko war a wax yéefar yi moom la tontu keroog waa kaso waaw biñ ne waa kaso bee fi ne di jooy daf ne eh ishuhu fiha wala tukki ñaari baat yooyu génne na ko ci lislaam mais eh, eh, eh, am na ku ko gis ginaaw bi mu dee ne maa ngi ko gis mu ñuul kukk mel ni mbaam mu ñu lakk tëdd ma ne ko ki kan la mu ne mën a ajaaj na nga def yàlla mu ne ma rey gu reyoon nit feyeeku na ko benn yoon ginnaaw Saad ibnu Jubayru rey na ma juróom-ñaar fukki rey ngir reyen mu ne ko ba léegi nag looy def mu ne ko xaar la julli nii xaar bu bés biñ ci ama dem àjjana mos naa wax laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah la yóbbu àjjana yóbbu leen rey ñu ñu yor naka ne safeet safeet tànk mu ne lillahi maa fi samaawaati wa maa fi al mu ne daaneel leen ko ñu ne ko suuf mu ne loo mulku samaawaati wal ard mu ne fab leen kanam gi mu jox penku ginnaaw bu mu jublu penku ñu ne ko mu ne lillahi al masriqi wal maghribi aynama tawallu fa sama waj illahi mu ne jonja leen kanam gi suuf ñu diri kanam gi suuf ba mu nàcc mu naan minaa xalaqnaakum wa fiihaa nu'iidukum wa minaa nuxrijukum taaratan uxraa mu ne nañu bopp bu Saïd waxtu bopp bi dal fay naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa ilaha mais huit jours la ko rawee guddi keroog la tëdd naan maa lii wala Saïd ibnu Jubayr ay man ak ay man ak Saïd bi dellu si la dem àllaax waaw ma ne waa jooju chef d'état taxaw jaas yi wër lii maanaam bu dëggul woon bu dëgguwul woon te bu trahiroon rek duñ ko rey keroo foogul la bu doon keneen sant daraami mbaa siisi kon foogul la ne dina am na mu def mbaa jaxate du foogu leen dina am na mu def mais mu résisté rek nekk raasiq imaanaan raasiq am bees sunu borom dogal waa ji jël ko loolu mu teeru mu mu ba bopp bay doog fekk na jëmm jàng ci àjjana bu yàgg ñooñu li ñu daj ñun duñ ko daj abadan moo tax téere yi di bañ ku jaar ci seen jeexit weer wii nag gaa yi mooy sangi weer waaw waaye nag terewul weeru weeru gàmmoo ko gën ak cang ak ngëneel am bokkul waaw déggu la xale bi ma la netti dinaa ko nettali jaami Ousmane bun eh, Ousmane ibn Abi Ash jaam la amoon bu ndaw mais xale boobu daan na yëg laylatul qadri xam nga géej gi dina neex tey saf suukar waaw géej gi tuu guddi tey dina saf suukar mais dadul yàgg soo ko mosoon di ko wax si ci kër gi balaa ngaa dellu mu wexaat xale boobu bokk nañ si ñi ko turwe te jaam la woon ne na papa gi kat léeg-léeg mu neex guddi mu ne aha mu ne ko waaw waaw papa man de essayé naa ko ba tàyyi mu ne ko doom boo ko xamante wax ma ko waaye keroog ba mu commencé mu neex mu taw indi o si góor gi góor gi ñoo mos ko mu neex bañ ko wàññee ñaar fukki fan ak guddi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ne tey jii la dajeel waaw mooy leelital xadri moonu tax a daje gaa yi kon nañ war nu war ci li nu fi tax a jóg du noonu bismillahi rahmani rahim inna ansalnaahu fi leilati l qadr wa ma adraka ma leilatu l qadr leilatu l qadri xayrun min leylatul xadri tanasul malaayikatu waroo ata matla al fajri maanaam leylatul xadri xayrun min alfi sari ndax tanasul malaayika wa raaxu fiiha biidni rabbihim min kulli amrin salaamuhi xataa matla al fajri li ñuy jëkk wax mooy nit ñi werante nañu torop ci leylatul xadri ñu ne ñu ñaar fukki fan ak benn lay doon ñii ne fukki fan ak juróom-ñaar ñii bu weer wi teroo dimanche leylatul qadri bés sàngam lay doon bu teroo altine leylatul qadri bés sàngam lay doon bu teroo talaata leylatul qadri bés sàngam lay doon am ñu ne leylatul qadri nekkul ci weeru koor rek day toxu day nekk ren koor déwén korite déwén jéeg tabaski am ñu ne laylatul qadri sax nabi lañ ko tere woon bi mu génnee àddina la fi jug ñaata waxu ngoog ñu jëkke ndax dem naam mu ngi fi gëstu nañu ba d'accord ne mu ngi fi ba ilaa yumal xiyam du noonu ñu dellusi nag ci guddi gi ñuy wenante ma di leen jox léegi ay preuve yoo xam ni ku ngeen dajal mu weranteeg yéen te d'accordul ak yéen ci li ma leen jox na leen jox argument yu toll ni yi ma leen jox su leen ko joxul nga bàyyi ko ci la mu nekk te xam ne dafa juum su nangoo ngeen laa biire ko mu fekk si leen taala mu baax bi sax bëgg naa mu waxtaan ak nit ñi ca kanam tey wax na bi ma waxee bi may waxtaan ci jàng yi nee na ma man de fii ci Sénégal masala mu ñu werante te muy masala ni diina fa ma dégg na fa nga ne fa lay ne man waaw loolu la ma waxtaan waaye tey dama leen di wax loo xam ne alxuraan la ku bëgg werante gi yéen ba toxal leen ne bés bii du laylatul qadri mu góor góorlu indi leen preuve ak argument yu toll nii yi ma leen bëgg a jox kooku ci la ñuy dox buñ ci doxee ba mu wóor na ñun ñëpp na teele leen xadri ñu doon dem ci guddi gi yi du noonu waaw yoon waa ngoog léegi toxawul d'accord léegi ci weeru koor dong lay nekk d'accord gan guddi ñaar fukki fan ak juróom benn ca ngoon sa la guddi leylatul qadri su ngeen dégloo rajo yi di ngeen dégg leneen kii nag jaaxaluma ki nga xam ne dañu bokkul bés bu ñu um ki ñu bokkul bés bu ñu um kon sunu ñaar fukk ak juróom benn du doon ñaar fukk ak juróom benn du noonu ñun samedi la um kon ku um dimanche te d'accord na ñaar fukk ak juróom benn la du doon tey ci moom comme jeudi la jëm kooku ñu bokkulul bés bi nu um sax am na lu ñuy arbitré mu nga toppale di du xaar waaw waaw mënuñu ko teggi mukk ma wax leen ko weeru olof du doon mukk ñaar fukki fan ak juróom ñett mukk weeru olof du doon mukk ñaar fukki fan ak juróom ñett ku or ñaar fukki fan ak juróom-ñett gis ko war ngaa xam ne daanu nga de am de benn décembre bi weeru olof du doon mukk fanweeri fan ak benn fanweer ak benn weeru olof kon ku or fanweer ak benn daanu nga yëf yaa ci sunu kanam nag nañ xam 28 la ñu jëmam 31 moom kay laam-laali bi mooy nu am 30 képp ñoom ñu am 29 foofu day mat si nii la xaw ma nag waaw xam nga ñaata at xam nga ñaata yoon la ne bi juróom-ñeenti at kepp parce que or ci yéex a ñëw ci la yaa ko ëppaloo or nabi li muy moom moom sariya bi juróom-ñeenti weeru koor fekk ci àddina juróom-ñeenti weeru koor yi itam ñaara ci mat trente yi ci des yëpp vingt kon ko or vingt la kon ko or vingt-neuf am nga dëgg ndax moo daloon yonent bi waaye dama ne ko or vingt ñi ñu ne weer wi feeñ na weeru olof day waaye wax dëgg yàlla mosuñu ko gis mu nekk vingt-huit vingt-huit daal féewul lañ ci xamoon mu daan ko def te léeg-léeg mu góorgóorlu sax ba puus def vingt-neuf wax kay jàppal loolu mbay jóob jàppal loolu bu baax weeru olof du doon ñaar fukk ak juróom-ñett de ñu jàll du doon it fanweer ak benn ñaar fukk yeeg juróom benn bii nag waaw waaw ma tulanti doom yonent bi nee na booy ñaar ñu ti soli fas ñaxal mbaa ginaar sab ñaan nga nangu la booy wax ñu ti soli mbaa ginaar sab mbaa fas ñaxal wax ba dëggu la waaye nag booy ñaan ba mbaam ŋaax bankal say loxo te daw loo mën musiba am na <laughs> saar wi ma jàng léegi sahru ramadan alladi unsila fii quran loolu du loolu du bàqar weeru koor ci la wàcce alquran wax bu gudd ngoog xam-xam bu bare ngoog bu sew foog ngeen taataanam lu alquran wax lu li ma wax lu muy firi shahru ramadan alladi unsila fii quran lu muy firi ah waxaa rek didu bu ragal waaw kañ yàlla wax loolu le gars yi def nañu nag luñ koy laaj ñu ne ko guddee bëccëg guddi wala bëccëg mu tontu ci imin nee na fi laylatin mubarakati moo toll moo tontu liif la même mu ne ci guddi la guddi gu ñu barkeel guddi gu ñu barkeel kenn xamu ko kon yàlla leeralal guddi gu ñu barkeel googan mu ne laylatul xadri xayrun min alfi shahr nga xawee ko ci baqara jaar ci inim teer si waaw koy dund شهر رمضان التي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى فمن سعد منكم سعر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا عدة ولا تكبروا الله على ما عدكم ولا لكم تفرعون yàlla ne alxuraan ngi weeru koor laa ko wàcc ñu ne moom yàlla weeru koor yoor yoor wala tàkkusaan wala digg bëccëg mu ne déedéet fi laylatin mubarakatin gu barkeel barke ba ci laa ko wàcc ñu ne waaye dimbaleenul barke rasulullah wax na guddi gi mu ne kon nag inaa ansalnaahu fii laylatil qadr ansalnaahu fii laylatil qadri ñaata la ci weer bi yàlla mu ne ah inna ansalnaa fi leylatil qadr ne wa ma adraka ma leylatul qadri moo njool màkk li ngay baax baax fooy jaar ba mën a xam leylatul qadri ngir fooraayam fooraay gaay tax kat moom fooy jaar ba xam ko déglu ma ma wax la ko leylatul qadri xayrun min alfi shahr tanzilul malaa'ikatu wa ruuhu fiihaa bi'izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya waaw saar wi tout fanweeri baat la indaan seulement boo ko wàññee baat yi fanweer la ay yu juróom benn la mais par lettre par lettre trente képp la yem ci weer bi yàlla dafa ko vingt cinq de dafa ko trente et un dafa ko yemale juste ci weer bi muy trente mu dal nag di la expliquer ba ci hiyem bi ma noppee hiyem mooy demiri mun fasal joo xam ne taawdi ila leylati du noonu siñ la nag biñ ko laajee laylatul qadri mu di ko wenal di ko melal ba si kii eh, eh, mel ni daf ni ici fii fii fii fii fii ndax dañu remun moo di kuy baara nga ne baara benn eh, nit ku baax la ku bëgg Cheikh Ahmed Tidiane ku mën njabootam entrepreneur la mu ngi ay sànci te déggoo na gouvernement bi baara daal lu tax nga yeesalaat baara daal am na luy si ñoom ba mu ne lilatul xadr xayrun min alfi sari tanazul malaikatu wa ruhu fiha bismi rabbi min kulli amri salaam ne hiya guddi googu daal boo wàññee nag ba inaan sa naaw vingt-sept muul bi mu 19 waxul hiya 20 waxul hiya 22 waxul waaye bi mu ñëwee 26 ci guddi ga def ni hiya kon siñ la affaire baa ngi fii te it juróom ñaari yëf yàlla daf ko nëbb ngir yërëm jaam yi heure bi muy nangu ñaam ci ajuma a ajuma heure ci boo xam ne nabi ne ne ku dajeeg heure ba te xam ko ne yàlla may ma ajana boo yóbboo tëdd di naan sàngara di sàcc di fen booy dee di dem ajana waaw ci lu wér mais daf ko nëbb ah muy benn bàkkaar bi yóbbu nit safara benn laa bu defe na sa bàkkaar yi ci liñ ñu dumaa daf ci am benn boo xam ne ba nga ko touché nga yàqu waaw waaw mu nëbb ko nag ci biir bàkkaar yi tiyaaba ji lay yóbbu àjjana li ngay bari bari tiyaaba benn la yóbbu benn boobu keroog ba nga ko defee la sa affaire baax mu nëbb ko wëli yu daf ko nëbb ci biir nit ñi lenn lu nekk nag lu tax lu tax la fa tax mu nëbb ko lilitul xadar mu nëbb ko ci weeru koor li tax mu nëbb heure yi nangu dafa bëgg nga ñaan heure yépp li tax mu nëbb bàkkaar bi la yóbbu safara dafa bëgg nga moytu yëpp li tax mu nëbb tiyaa ba ji la yóbbu àjjana dafa bëgg nga def yëpp li tax mu nëbb waliyu ci biir nit ñi dafa bëgg nga teral jullit yëpp boo xamee woon wàllu yi ñenn ñu dañ leen di doyoo dal bu yàlla cuune woon ba mel ni nit cuune ba mel ni arme bi arme bi nga xam ne boo dee sergent rek ñu takk ko fii xaat boo dee lieutenant ñu defal la ñaar xaat boo dee capitaine ñu defal la ñetti soo dajee koo xam ne dara nekkul ci mbaggam yi nga ko boo seeni liyet naa ni nii bu dee capitaine nga président daa ormal nii alors loolu yàlla waaw ah loolu moo xam ne waa ji taxaw santiro ci bunt bi gaa yaa ngi soldat saa ngi génn si dangay jékki-jékki rek gis mu rectifier gàddu bi xëcc fetam taf ci wetam léeg-léeg nit nañu rek mu ne cas fetal ko ba ci kaw l'arme sur le pot descental ko ba ci suuf mu présenté arme téye ba mu paase hmm. morceau yi sa mbagg yàlla kat morceau yaa ko signalé loolu waaye bu ku nekk génnoo nag kanuñu deuxième kanuñu <laughs> boobu fit na daal ñëpp lay yàlla nag bëgg ko ormal kuy jullit rek kuy jullit nga ormal ko mu ne ba waliyu ci biir jullit mu bëgg ko màggal euh, weeru koor yëpp mu nëbbal laylatul xadri bi ci biir moo tax bi mu koy signalé demiri mun fa sax rek la ko signalé yii rek la wax yanara ñaata la boo ko sàddee lan alkubeer lu mu doon soo ci tafee yanar gi muy lan de six vingt-six kay hii hii alkubeer yanar arab dafa foo leetar bu nekk chiffre la bu nekk leetar la foo fekk liif ci noonu mooy firi un moo tax ci dañ Malick classe bi def daf ko def isaabul jamil daf ko def calculu isaabul jamil ko calculu lettre daf ko def dafa ko calculu chiffre daf ko def yu lettre livre toujours un la ba deux jim trois del quatre alkuber cinq waaw six racine sept ablon cubit tatank neuf yenn ri dix ñu dugg ci dixième keef vingt laam trente miim quarante nun cinquante saat soixante ay ndégal soixante dix faa quatre vingt laat quatre vingt dix ñu dugg ci dixième xaaf cent ra deux cent sin soow trois cent taa tombe quatre cent ñetti tombe cinq cent xadam dellu six cent del jutooy sept cent sa tànk jutooy huit cent xëy ndégal neuf cent si na resi tooy mille abajade bi jeex chiffre ça fait que ma di la wax vingt quatre vingt cinq nangam dama naan la R mbaa ma ne la eh, eh, M mbaa ma ne la O tel prononciation bi uute mais abajada ak abgd benn la soo demee daara ji sëriñ baa ngi naan taaliba yi abajad nga romba classe waa ji naan abgd abajada ak abzd soo demee ba ci biir nga xam ne benn la parce que ca daara ji ñu ngi naan la ka ca ca daara ji ñu ngi naan euh, kalamana école naan KLM KLM kalamana hiya alkubeer cinq la yenere dix la loo am bis boobu da nga koy sidda sidda baat bu mu tiim moom moom a yom valeur muy dellu si di loo am léegi vingt cinq nga nga wàññi nag lettre yi léegi lettre simple sans chiffre yi vingt cinq alkubeer nga teg ci muy ñaata yan la nga teg ko ci muy ñaata muy bés bi bis ismu lay lax xam nga doodu ismu laay laxsan mooy ismu boo xam ne da ngay calcul arf ya lu mu la jox nga denc ko ba noppi calcul leetar ya nekk allahu allahu xam nga ñaata la 66 moom la bàyyi alaaji may dund ci at turu yàlla la Maodo dund 66 ans la am 66 parce que ñaari la bu ne 30 la ak saxeer cinq litre un soixante six nga am nga sikkar nag allah allah allah allah allah soixante six fois tourné nag def na xam nga la koy contrôlé nga wàññi quatre teg ci soixante six am soixante dix soixante dix di kun gi yàlla yi amala nekk lu mu mën a rek ku na koy amal keef me la nun cinquante la booleel nga am soixante dix kon soixante six plus quatre soixante dix la kon liir bi ci simple vingt cinq ngay am nga dóor ñaari araf yi ñëw lu noonu ñaar fukki fan ak juróom ñaar guddeel gi mooy laylatul qadri balaa ñu leen wax nga ne wax leen fan la ba mu jàpp jàpp ngeen benn pro bi ma leen njëkk a wax benn ñaar ci hiir nan dellu ci saar bi trente muulu li ñuy gëstu ci biir saar bi na mu tudda nee ma leelatul qadri ñaateen la ko saar bi répété nee ma trois fois inaa ansalnaahu fii leelatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri kite ko tuddaatu ko yàlla mënoon na ko tudda quatre fois wala une seule fois wala dix fois mais trois fois la ko tudd trois yi boo ko wàññee benn bu ci neuf bu ne trois fois neuf lu mu doon trois fois neuf gars trois fois neuf trois fois trois fois neuf lan gars yi trois fois benn bu ne di neuf nga tudd ko trois fois nag pat tuddaatu ko kooku doy na junj ba ci ay naan sannaaw vingt sept ci boppam vingt sept rasulillahi usmaan bu usmaan ibn aas abi aas bi ma leen wax doomam ja gisul laylatul qadri nettali ko ko ne na ba mu ñemee ñam ndox ma parce que laylatul qadr guddi la goo xam ne am nay teraanga dinañ ci ñëw bari na tey jii tey jii gaa yi ben yéefar du ëmb mu yéefar yëpp si yow nag seen jabar benn yéefar du ëmb guddi lay taxal benn tuul ma masriq ba maxrib bu yéefar yëpp joteeg seeni soxna tey tey du guddi gu yàlla war commencé fabriquer jëmm ji du yéefar jamais waaw malaaka yi itam benn dafa ci kaw ñoom ñëpp ñaan permis seet si waaw parce que téere yi nee nañu suñu borom daf leen di may bu weeru koor bi teroo ñu topp mbeddi aras di seet résultat liggéeyi jaam yi mais bu ñuy liir Ibou Sakho def na ba ci gisaan tey nangam def na nangam wax na nangam dem na place sàngam def na place sàngam bu ñuy liir ba ak ci foo xam ne bàkkaar la yàlla day gëlëmal seen xol seen i bët duñ ko gis bi barakatu moom rasulillah duñu liir mukk mukk bàkkaar mënuñoo gis bàkkaaru ku bokk ci xeetu Mohammed su ko defee bu ñu liiree lépp di yiw ñu ne ko ay waaye yàlla sa jaam yi gaynde la ñu de waaw oh, waaye may mu seeti leen waaye siyaare ji leen moo tax ñu di may permettre ñoom ñëpp ñu wàcc seet sinu ak di ñu yéen te it bëccëg bu ne fi la ñuy indi ba weeru bi ñëw ndax li ko la ñu àjjana ya ñuy préparé ñu ngi koy jëlee ci xeeti gémmiñu ñu ko or ba tisbaar passé xam nga da ngay am beneen xet bu bokkul ak sa bos ci lu ñuy indi pompe courant yoo xam ne leer la di récupérer xeeti gémmi ñi ñu or pour fabriquer ko lëj ko la ñu waa àjjana likkale ñu àjjana wuti naa suñu bos parce que likkale ñu àjjana dinaa xeeñ nit doxub téeméeri at ngay door a àgg fa ñu ko tuur dina la xeeñ xëj gi ak ci fi ngay waaxu di waaxu ba am un mois di waaxu di waaxu ba am un di waaxu doo àgg fa mu ne di waaxu ba am vingt ans quarante quatre-vingt-dix te cent ya ngay door a ñëw fuñ ko tuure te xet di fekk la yor foofu moo tax am na ñaar ñu ne bi nag xet ga du leen xeeñ xam nga luy xeeñ téeméeri at ku mu xeeñul daan da ko waaye doom ju manqué bàyyam te muy jullit xëti àjjana du ko xeeñ dugg de mais waaw waaw xam nga sow xale yi moom xale yi ñoom di ñu xaw a am ak ñoom ak déggu parce que suuda ñaare lu mu lekk xeeb ko lu mu liggéey naw ko boroom kër nag mooy def loo lekk mu naw ko loo liggéey mu xeeb ko ñooñu duñu mën a déggoo am surga lu mu lekk xeeb lu mu liggéey naw ko boroom kër nag loo ko lekk lu mu néew néew mu naw ko loo liggéey mu xeeb duñu duñu duñu duñu mën a duñu mën a déggoo te ndeysaan muus nañu de mais waaye dafa ma waxoon loo xamoon loo ah, alaaji waaw yow loo xam ci diggante ñoo gune ak mag ñi ma ne ah, li ma ci xam de bariwul xam naa daal fexe nañu muus nañoo muus ba duñu sonnate jariñu koo fi gis mu ngi tabax am taax te mënu ko dundee ba mu jeex te bilaay ba mu koy tabax sa doom jottaliwu la gën a móol mayu la saako ciment te booy génn muy dugg yow nag ñàkkal